ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ci wafdu Sa'd ibn Bakr doon gisaale tarjama Seydina Dimaam ibn Tha'laba mi nga xamante nii moom moo jiite woon moom kese moo ñëwoon waaw moom kese moo ñëw moom seydina dimaam ibn thalaba axu bani saad ibn bakr euh, gisoon nañu riwaaya al imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi bi nga xam ne mu ngi jaar ci seydina anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu wa ardaah di nettali xew-xew dikkuk Seydina Dimaam ibnu Thalaba waafidan ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon nekk délégué waa banu Sa'd ibn Bakr ibn Hawaazin te loolu gisoon nañu ban taarixu ñëwam boobale ci ban jamono la ñëwoon waxoon nañ la li gën a dëgër mooy ne moom teeloon moom yéex naa ñëw contrairement ak li nga xam ne moom la al imaam alwaaqidiyu raxmatullaahi alayhi solo na ci sanata xamsin fi shahri rajab ña ci juróomeelu at mi ci la dëgmal ci weeru rajab loolu waxoon nañ la loolu noonu li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër te waxoon nañ la lu tax te gisoon nañu ko walillahil hamdu wal minna loolu gisoon nañu ko walillahil hamdu wal minna léegi ak fan la tegu lan moo tax mu gën a dëgër waxoon nañu ko gisoon nañ la al imaam al xaafiz eh, daldi woon wax ibn xajar raxmatullaahi aleyhi ak li nga xam ne mooy wane ne wax jooju mooy li nga xam ne mooy li gën dëng lëng inchaa allahu taala ñi noon nag ci nettalib ñëwam moom seydina dimaam gisoon nañ riwaay imaam al buxaari eh, raxmatullaahi aleyhi ñu waroon a gis yeneen riwaaya kom ni ñu ko diga woon muy bu seydina eh, muslim ibn al xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu ak riwaaya al imaam Euh, ibn isxaaq après dinañ gisaale yenn riwaay yi nga xam ne comme yi al imaam euh, euh, seydna abu hurayra radiallahu taala anhu yi mu nettali te waxoon nañu këne bokk na ci ñi nettali nettaleeb seydna dimaam ibnu thalaba Eh, radiyallahu taala anhum wa ardaahum eh, léegi al imaamu muslim al imaamu muslim ibn al xajjaaj kon waxoon nañ ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo solo affaire bi jotoon nañu sax tudd càllaleem moom seydina al imaamu muslim ibnul xajaaj raxmatullaahi aleyhi tey nag bosam lañu war a gis inshaa allahu Euh, léegi ñu war gis loolale kon il imaamu muslim ibn al di wax ci wàllu dimaam mi waxoon nañ la ci kitaabul imaan la ko ndi bunt bi nga xam ne moom la shuraax yi intitulé waxoon nañu la al imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayriyu an raxmatullaahi alayhi du moom moo def bunt yooyu comme baabu fii moom kitaab yi la def waaw ñi gën a siiw ñi def loolu mooy al imaam an-Nawawiyu raxmatullaahi waaye du moom kesee ko def shuraax yi dangay gis mooy ñi shara saxiixu al imaamu Muslim ibn al-Hajjaaji ah, alayhi raxmaatu wa ridwaanul baari dangay gis ñuy utal ay buntu ñenn ñi dinañ wuteeg imaam an-Nawawi léeg-léeg ci bunt yi ñu ngi koy tuddee kon mooy fi shuraax yi def baabun fi bayaani al imaani billahi wa sharaa'i'i diin comme ni ñu ko waxe woon mu ne bunt ngi fi bayaanil ci leeral lan ngëm yàlla al imaani billah mooy gëm buur yàlla wa sharaa'i diin ak yi nga xam ne ñoo composé diine gi tëralin yi ci suñu boroom teg nga xam ne jooxe ko dafa war mu ne woon xaddatani amru bnu muhammad bnu bukayrin an-naaqid qaala haashim bnu al-qaasim abu nadr qaala xaddatanaa suleymaanu bnu lmugira an thaabitin an anas bni maalikin radia allahu anhu annahu qaal kon mu ne xaddatani amru bnu muhammad bnu bukayrin mu ne ki ma nettali man al imaamu muslim mooy sama sëriñ di amru bnu moom lañ naan amru bnu naaqid voilà mooy amru bnu muhammad bnu bukayr annaaqidu qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu haashim ibnu alqaasimi suñu sëriñ di haashim di doomi alqaasim mooy kan mu abu nadri moom nettali qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu suleymaan ibnu almughira suleymaan di doomi almughira an thaabitin mu jële ci thaabit an anas ibn maalikin mu seydina anas ibn maalik radiyallahu taala anhu wa arda gis nga imaam al bi moom jaaru roon seydina thaabit mu ngi jaaroon fan ci ki nga xamante ne ni <clears throat> moom lañ la waxoon daa bari woon lu mu lu mu juum ah <laughs> muy sharik ibn abdillah ibn abi namir annahu sami'a anas ibn malik bii nag ci seydina saabit ibn aslam al bunaani la jaar an mu jële ci sëriñam seydina anas ibn malikin radiyallahu anhu mu ne qaala mu ne nuhiina kon seydina anasan ñuy nettali dikkuk sayyiduna dimaam ibnu ba waaye ci beneen version bu nekk ci xadiis bu ne ci saxiixu al imaamu muslim dinañ gis fii différence yi ak yi ñu gisoon ci riwaaya imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi kon mu ne nuhiina an nasala rasulallah sallallahu alayhi wasallam mu ne dañoo tere oon ñuy laaj ndawu yàlla li an shay'in ci dara loolu comme li waxoon ci jataay bi weesu mooy aaya 101 bi nekk ci suuratul maa'ida yaa ayyuhal aamanu laa tas'alu an ashyaa'a in tubda lakum tasukum yéen ñi yàlla bu leen fi nekk di laaj ay mbir yoo xamante ne nii buñ leen ci tontoo du leen neex comme que ne woon ay na ab yi mu ne ko abu ko finnaar waa ñi ñëw naan yonent ci aleyhi salaatu ay na ab yi fan la sama baay ne baayam génn na àddina mu ñëw di laaj naan ana ay na ab yi moom baayam mushrik la woon mooy deewul ci ngëm yàlla moom avant l'islam la faar mu ñëw naan yonent bi aleyhi salaatu salaam ay na ab yi yonent bi aleyhi salaatu salaam fi naar sa baay mu nga safara waajam problème mooy yu mel noonu gisoon nañ ci riwaaye yële comme yoom doon wax ci wàllu aj ji waaw yaa ayyuha alladina aamanu inna allaha qad farada aleykum alxajja fa xujju ñu ne ko a fi kulli aamin ya rasul fa sakat thumma aadu fa sakat afi kulli aamin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa sakat ñu waxaat ko ba ñetteel mu ne daruni ma taraktu lakum law qult law qultu naam la wajabat wala wajabat wala wajabat la mastata'tu bu ma ne woon waaw day nekk farata te bu nekkee farata du ngeen ko man waaw du ngeen ko man kon bàyyi leen ak li ma leen lu ma leen indee rek jàpp leen ci lool wa ma ataakum ar-rasulu fa xuduuhu wa maa nahaakum anhu fantahuu lu leen yonent bi alayhi salaatu salaam jox rek jàpp leen lu mu leen aaye nag baleen léegi nag fe fekk kiiwuñu moom nee na aj leen moo tax mbir yi loolu la diine ji amul ak genre teengal yow daal bu alxuraan ne def leen hein yonent bi alayhi salaatu salaam ne def leen nañ jàpp ne dañuy def mais bëgg fee nekk di dugg ci ruq di jéem a poser ay questions yoo xam ne du def lu dul gina day indi ay lënt-lënt rek waaw léeg-léeg nga gis ko ci taalibe yi ñoo xam ne noonu lañuy def mbir mi day leer sëriñ bi day wax lu leer waaw moo xam ab xadiis bu mu sharaa mu leer naññ wala masala mu leer naññ mu tontu wala mu wax ci lu leer naññ nga gis kuy poser question di ne affaire yi di retour ne affaire yi ba mujj gi mais mbokk taalibeem ya fa ne day mujj dugal seen xel mi am jax-jaxle waaw ak jax-jaxle lay dugal seen xel ñoom léegi lañ jàppoon mu leer mbir mi dara dootu leer seen bopp affaire nag waru la demee noonu bu leeree doy na moo tax saxaaba yi radiyallahu suñu borom dalee na tere woon ñuy laaj laaj yu bari waaw surtout yoo xamante ne moo moo tax dalee na tere woon finalement bu ngeen laaj mais lu bari mais waxuñ leen mooy yoo xam ne vraiment lu man da ñàkk ngeen laaj ko mais ay dékk di laaj laaj noonu ay man ab yi ma kan mooy sama baay mu ne ko abu ko xudaafa ah sa baay mooy xudaafa ak yu mel noonu ba yonent mi alei satu meroon comme yu mel noonu la naan laa tasalu même bu dee ne aji laaj gi foofu moom am na li taxoon muy laaj ndax dafa bëggoon a dindi tuuma ci boppam comme gaa ñoon naan ah saa yi mii est ce baayam sax gaa yi léegi nag naafiq yu bon yi mu bëgg lool deñ nag mu laaj naan man doomu yonent bi saa saa ma ngi naan saluni saluni mu ne man abi anakan mooy sama baay anakan mooy sama baay kon tere gi ñu leen tere woon waxoon nañ la ci jataay bi weesu bi ñuy nootal ne mbir mi xewul ci cinquième année bi ci mois rajab ci gàddaay yonent bi saa saa bokk na li koy wane parce que aaya bii Seydina Anas di junju ne ñun ci état boobu lañ newoon jamono yooyu lañ newoon bi aaya boobu wàccee di ñu tere ñuy laaj yonent ci alayhi salaatu salaam ba moo taxoon fa kaana nekkoon na yu'jibuna doon nañ bëgg lool an yaji ar-rajulu min ahli al-baadiya al-aaqil moo tax dañ doon bëgg lool nit koo xam ne ci waa kaw gi la bokk am xel jóge ca kaw ga benn kaw kaw benn campagnard dañ doon bëgg lool benn campagnard mu am xel ñëw fa yasaluhu wa nahnu nasma bu ko defee moom bu ñëwee di laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñun ñuy dégg li nga xam ne moom lay laaj kon lii lii waxoon nañ la mooy lii wane ne mbir mi xewul xew na bien après l'an cinq parce que ci suuratul maa'ida la ne aaya boobu te suuratul maa'ida bokk na ci li mujjee wàcc ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci alquran léegi mais dañ ciy jàng le fait mu ne nuhiina Seydina Anas ne nuhiina an nasala rasulallah sallallahu alayhi loolu mooy li waa jamaahir di wax mooy li gën a dëgër nuhiina qul nuhi buñ nee nuhiina umirna umirtu nuhiitu ci yonent ab saxaaba bu ko waxee ne nuhiina umirna loolu fa zaahiru rafu ala ma shuhira umirtu aw nuhitu qul wa umira fa zahiru rafa ala ma loolu mooy li gën a dëgër contrairement ak li zahir yeey wax neen mukk loolu wanewul ne mbir mi parce que keneen mën na leen ko tere ku bokkul ak yonent bi alayhi salaatu salaam wala mu digal leen ko waaye wax ji loolu daa desee dëgër parce que ana kan jamonoy saxaaba yi moo doon digalee ko tere ku dul yonent bi alayhi salaatu comme li sayyidatu ummu atiya ne dañ leen a tere woon ñuy euh, euh, ci wàllu niiw yi euh, ñu ziyaare ji ñu ñu ñuy dem di ziyaare ji bàmmeel yi waaw mooy nuhi naa boobu mais kan moo doon tere kan moo tere loolu mais yonent bi alayhi salaam kan moo doon tere ku dul moom parce que zahiri dañ ne non loolu c'est pas laysa bi sarih loolu leerul parce que mën naa nekk ne ki leen tere mooy Seydina Abu Bakar wala Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu dañ naan mais loolu c'est bi loolu bu dee loolu am mooy après parce que jamono yonent bi alayhi salaam kenn doonu fi woon tere wala di digle ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw am na bu luy bokkul ak masalaam ñëw di laaj ay masala di ko laaj Seydina Abu Bakar wala Seydina Ali wala Seydina Ousmane wala Seydina ah, Muaaz fekk yonent bi alayhi salaam ne loolu doon na am loolu bokkul ak lii ñoom ñuy ubbee ahdu nabii ah comme li borom alfiya bi wax imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi mu ne jamono yonent bi alayhi salaam saxaaba yi dañ doon ubbee ah naka noonu jamonoy saxaaba yi. taabi'i yi muy seen taalibe dañ doon ubbee mu ne tuutee des ñu gis loolu mu nekk ab ijmaa waaw mooy loolu kenn terewu ko mooy ki gën xam man na see nekk mais ñu gis keneen koo xam ne xam na ñu laaj ka xam bàyyi ki gën xam loolu mën naa ne waaw parce que si que newul na yonent ma lay saab saab mooy mooy buntu xam mooy mooy nii mooy xam-xam ci boppam bopp moom mooy xam-xam waaw moom moom la suñu boroom jox li nga xamante ne nii jox ko kenn ci wàllu xam-xam léegi le fait mu ne fi yenn saxaaba yi di laaj yeneen yi te mu koy yëg des fois bu doon loolu daganut danaan hé bu ma fi newee bu kenn laaj kenn waaw d'ailleurs moom toog na Seydina am ku ñëw waxu sëy Seydina Abu Bakar ne ko bàyyil ma firi ko mu ne ko acca firi mu ne ko kon firi mu wax mu ne ko asabta ba'd wa wa wa axtata ba'd mu ne ko Euh, am nga ci lenn ci sa firi bi loo xam ne noonu la am na loo xam ne dañ ciy juum waaw bu doon daganul daan ko déedéet man maay tontu tontu yi déedéet man maay tontu tontu yi man la man la maay war a tontu tontu yi waaw ab ab gént la maa koy firi waaw <laughs> loolu it dañ ci gis ne gént loo ko mën a mën a mën a mën a mën a mën a man mooy léeg-léeg nga juum ci waaw parce que Seydina Siddiq ginnaaw yonent mi alayhi salaam moo gën a xam gént ci xeet bi parce que moom mooy as-siddiqul a'zamul akbar waaw te parce que say te te loolu pour nga man ko fii gént dëgg-dëgg foog nga nekk siddiq boo ko nekkul moom xanaa ngay xool yi nga xam ne liir nga ko ciy téere ñu naan la ku def lii ku gis lii te loolu gént dafa jafe parce que nit <laughs> nit ñaari nit mën nañoo génn gént la même chose ci même guddi gi ci même lal bi ñu tëdd kiy gént lii kiy gént lii la même chose tab du bokk ñoom ñaar seenu gént li muy tekki du bokk moo tax affaire la boo xamante ne nii bu compliqué la moo affaire la boo xamante ne nii bu compliqué la du loo xam ne dañuy too rek ne ay wa mbir yi nii la mbir yi ne affaire yi mbir yi nii la kon léegi eh, loolu bu ñu xamee loolu kon mu leer moo tax loolu nag daa bokkul ak masala bi masala nuhi nuhiitu wala nuhiina wala umirna wala umirtu loolu noonu bokkul ak masala bii masala noonu bokkul ak masala bi ñuy wax ci wàllu laaj ak tontu wàllu laaj ak tontu loolu loolu bokkuñ loolu bokkuñ ak lii ah, léegi kon fii dañuy jàng ne ku ki doon te tere jamono yenente mi aleyi saatu mooy moom la woon nu hiinaa tere nañ ñu an nasala ñuy laaj rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an ci dara waaw waaw loolu la woon mais loolu it day am ba léegi mooy bii an shay'in bii xam nga daf ko mel ni lu ko joyal mais mooy ci yenn mbir yi waaw mooy li mu wax fële aaya boobu laa tasalu an ashiya ci ay mbir yenn yi nga xam ne vraiment amul solo ñëw ci te ñëw ci jataayu xam-xam amoo dara looy laaj nga ñëw euh, di laaj naan waaw mais euh, biddiw ci asamaan moom ñaata lañ xam nga loolu amul njariñ mais amul benn njariñ la amul xam leen fii mu ne bu la waxoon ne temps la njariñ la la am yokku la wàññiwu la tuus te tamit mooy la imaam Shaatibi doon wax rek rahmatullah alayhi boroom xam-xam yi daal dëppoo nañ xam nañ ne bépp xam-xam boo xam ne du la yokku jëf du la du tax nga jëf du def dara hein te jëf nag jëf am na jëfu cër am na jëfu xol mooy du la ci yokku dara mooy boobu noonu xam-xam boobu amul njariñ amul njariñ spéculation kese laa ci kaw air bi amul benn njariñ waaw ay ñaata pepp suuf a nekk fii waaw wala wala am na yenn laaj yoo xam ne yow waajoo xamante ne nii manula jàpp moom problème mu njàpp la am naan mais am na monde bu nekk ginnaaw arrêté mais arrêté mais yooyu yooyu sa laaj boobu dañ naan la yow amalu la benn njariñ parce que yow nit dangay laaj loo xam ne moo la amal njariñ waaw saxaaba yaa ngi nii. bu ñu ñëwee ci yonent dañuy laaj li nga xam ne moo leen amal njariñ te am relation ak seenu dund waaw la fi waa banu mudlij waaw waa mud mudliju yooyu yëpp waaw bañ inna narkabul bahra wa nahmalu ma wa nahmilu ma'ana al qalila huwa at-tahuru ma'u maytatu parce que gars yi ay napp lañ ay nappkat lañ ay cubbaloo lañ dañoo ñëw ci yonent ci lay sa sam ba ñëwee neewuñ ko waay mooy comme ñun rek waaw ñun dangay toog ki sëriñ nga gis waxtaan yu ñàkk fulla ci waxtaane mbay meeg ah naka nawet beeg nekk ci nawet bi waaw kay moom bisaab bi nar naa bari moom ah basi nar naa bari de waaw ah, ah, moom kay ah moom kay basi bi moom mais loolu xam nga loolu xam nga man ngaa wax ne waa man man ngaa laaj li jëm ci zakatul zakatul tul xar si moom waaw kay loolu moo la gën a mooy sama mbay mii nga xam ne masha Allah mu ngi baax waa léegi sëriñ bi euh, nu may génnee azakam <laughs> mais sauf que loolu boo ko laajee sëriñu worof mooy mbooloo mi gaa yi di gaa yi dañ lay bantala ah. ah dañ naan diw dafa gaglu dafa gagloo sëñ bi wala dafa bëggoon a gagloo sëñ bi boo koy laaj la la ñéppi ñéppi mais ñenn ñi comme que mënuñ la dóor ci kanamu kii yi wala dinañ fexe laaj yeneen wala fexe puus sa laaj bi loolu wala ne ah, sëñ bi daa jàppoon léegi xool leen bàyyi leen ba beneen yoon parce que xamuñu ñun xamu parce ñun utuñu topp ñu sëriñ ngir xam-xam ak jaamu yàlla loolu taxul. ñun dañuy topp sëriñ ngir lan nee nañu assuré àjjana ak suñu mbiri àddina ñuy def yëfi lu ñu neex daal ginnaaw ba mu ñu assuré àddina léegi ñun daal ñun ñoo gën ñoo nekk mais xam-xam jamais moo taxit sëriñ si xaaratuñ sax loolu moo taxit ñoom jànguñu waaw parce que buñ ab ah, bu doon bu doon gis nañ taalibe yi rigoureux te bu loolu nag maa la ko wax léegi gis nga bu doon ne wolof yi dañoo commencé sawaye yeewu képp ku ne ab sëriñ nga wala yooyu garaawu naa kun kun sëriña ah. waaye bu ñu amee kon comme que lool na nag bés bu ñu amee laaju diine suñu masala ci wàllu diine yow lañ koy laaj bés bu ñu xamoon loolu léegi nga gis sëriñ su bari désister waaw <laughs> ma léegi nga gis gaa yu bari dootuñ nangooti nekk sëriñ wala bu ñu ko nangoo nekk dootuñ nangoo nekk ci mbooloo dañuy bañ dañuy daw nit ñi maa la ko wax parce que xam-xam baa fa newut mais comme que mais tamit image u taalibey kese la ñor waaw ni peuple bi mel rek noonu lu sëriñ si mel walla iyaazu billah mooy comme que ñun ñi ëpp xamuñu te tamit xam-xam yitteeluñu mooy li ëpp tamit ci suñu sëriñ si xam-xam yitteelu leen te tamit ñoru leen te sax darul seen affaire waaw bum la jay nag mooy yow miy dégg bum la jay nag ñu wane ab ñu wane këram wala ab salowam nga gis téere yu am solo ci gannaawam parce que ñoom am téere yomb na en tant que sëriñ moom bu soxlaa dara ci ay téere léegi ñu ëndil ko ko ci ay conteneur am na ci ñoom waaye yow ma ne léegi nag loolu noonu mu mu wër bibliothèque nga naan i wala al jaami'u li ahkaamil say mais moom bu waxee ci boppam ngay dégg ngay xam ne kii xamul téere bi ah waaw parce que li muy wax tout est ak li ne ci téere yi ko wër kon kay mooy jàngule mooy jàngule nag loolu la mooy ñun comme comme loolu la bu ñu commencé woon nag di laaj suñu mbiri diine léegi gaa yépp noppale ko loolu maa la ko wax de <laughs> léegi nga gis gaa yi désister parce que du ñu ko attan non du ñu ko man saa saa yi ndaw ndaw ndaw gàcce saway ah eh, kuñ fi laaj masala yoo xam ne de saway neewuñ nit luñ ko laaj xam na ko non mais mooy da gis ne xamul sax nan la ñuy tàmbalee waaw pour tontu rek xamul ni ñuy tàmbalee comme nan la lay tontoo boo mooywul ala bi nga laaj rek du comprendre en tant que taalibe te moom nee nga mooy sa sëriñ mais comme que gars yi ñun nag utuñ sëriñ ngir loolu ngir àgg fa yàlla wala ngir am xam-xam boo xam ne moom la ñuy jëfe mu àggale ñu sa borom ba xam loo ñu ko yonent ma lay saaf saaf ak lan la fi jàngale lan la fi bàyyi ak nan lañ ciy gën a toog te sëriñ bi dafay ne rek ngir yombalal ñu loolu mais comme que ñun jàppawuñ ko loolu obstacle la ah bu continuer dañoo war di laaj li ñu am solo ba léegi lii day dox kenn du dem ci toogakub sëriñ toog ak boroom xam-xam di waxtaane walla léegi de temps yi way situation politique bi surtout politiciens yi ñoom moom bu leen may ñu occuper terrain bi ñoom fu ñu nekk foo jaar ñu wax fa affaire politique waaw ay situation bi c'est électrique te dara électricul dara électricul loolu yëpp ay caaxaan la rek ku nekk di wax pour bañ a suulu parce que waxub scandale moo leen gënal noppi parce que bu ñu waxee scandale mooy nit ñi dañ ciy nekk di commenter boobu nag gaay di leen mooy dañuy siiw waaw waaw moo leen gënal noppi kenn du la xam <laughs> loolu lépp technique la yoo xam ne moo tax ñoom buñ newee ci boroom xam-xam yi bu leen may ñu nekk fa occuper terrain bi di waxe politique ak ay quoi comment vous voyez la situation entre xawma l'opposition et le et le pouvoir non loolu buñ ko naree waxtaane ci kanam sëriñ bi yéen taalibe yu yeewu yéen a war a joxe poser wala nga xam ne bu ngeen noppee loolu lañ jël même bu dee am na masala yoo xam ba pare laaj ko ngir leeral ñu gintee leeral yoo xam neer na leen dina leen toucher te tamit soxla nañu ko sëriñ bi dina leeral loolu pour ñépp voilà kon mu ne dañ ñoo tere ñuy laaj ci dara ñun nag kon dañ doon bëgg nag koo xam ne ko am la jóge ci kaw gi ñëw nag di laaj yonent mi aleyhi salaatu ñuy dégg mu ne fa jaa rajulun min ahlil baadiya ci la dikke benn waay boo xam ne ci campagne bi la jóge bi mu agsee fa qaala mu ne yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mu ne hee yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa mooy yaa muhammad la wax waaw lii waxoon nañ côté bii que il faut pas ñu yor ci koy kaw ko parce que moom xamut ci kaw gi la jóge mu ngi dóora ñoom xam nga saxaaba yi fa toogoon amul kenn kuy woote kuy woo yonent mi alayhi salaam di ko woowe nii gis nga ci xadiis yi jaat xawla fa qaalat ya rasulallah sayyidatu xawla ñëw na ne yonent bi alayhi salaam yow ndaw yàlla li jaat Fatima bint abi Hubaysh fa qaalat ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam zawja Zaynab zawj la wax ya rasulallah nga gis loolu loolu lañ doon saxaaba yi loolu la ñuy wax mooy ñi ne woon ñoom xam nañ parce que loolu ñoom dañuy xam ne ah, loolu beneen affaire moo fa parce que ñi nekk ci daara ji yàgg ci daara ji seen traitement bu bokk ak ñi nga xam ne ñoom dañuy dóor a ñëw ñi yàgg ci daara ji léegi seen équivalent mooy saxaaba yi jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ne woon ak moom Medina waaw ñooñu moom kenn du leen jéggal naan ñii xamu lii xamuñu ko. teggin sàngam xamuñu ko loolu kenn du leen ko jéggal moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ñaar ñam gisoon ñu nekk ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam di wax ca kaw mu wax benn taabi'i ne ko woowal ma ñaar ñële mu ngi ci jàkka ji dégg gaa yi di wax ci kaw mu ne benn taabi'i bu ko soriwul woon mu ne ko woowal ma ñaar ñële mu dem woowal woo woo leen ñu ñëw mu ne leen yéen fan ngeen jóge est-ce ci waa dëkk bi ngeen ñu ne noonu ñoom Taif lañ jóge mu ne leen gis ngeen bés bu bu doon ne yéen ci waa dëkk bi ngeen ko konoon te kon dinaa leen dóor ay yar ngeen xam da ngeen di yëkkati bi ki fii wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ñoom ñu doon xool neewuñ ah non yonent bi alayhi wasallam denc nañ ko loolu ci xilaafam na neewuñ ah non yonent bi alayhi wasallam denc nañ ko bon loolu bon sawtakumaa ndax da ngeen di yëkkati yonent seen kàddu ci ci yonent bi sallallahu sa wasallam ñëw ba fii di wax ci kaw bés bu ma bu doon ne ci dëkk bi ngeen dëkk la aw jaatukumaa dorban konoon te kon sama doro gi ma yor sama yar bii laa leen di bàcc ngeen xam yéen ñaar waaw parce que lan moo tax dóoru leen ko parce que xam ne ni comme que ñii newuñu fii ci daara ji te daara ji mooy Medina waaw mooy fi xam-xam bi bale comme que ñoom jógewuñ fi fële leen jóge Taif mooy côté bi dimaam nii jóge <laughs> côté wol Hawazin ne <laughs> gis nga ba ñuy xare yonent bi alayhi salaam sax ñoo àndoon ca Hunayn waa Taif ak waa Hawazin ñoo coalisé woon <laughs> waaw léegi mooy kon mooy affaire bi ñi nekk ci daara ji mënuñ leen a permettre yàgg fi kenn du leen permettre yenn écart yi yenn ñàkkuk taalibe yi ak ñàkk euh, respecté yenn règles yi kenn du leen ko jéggal loolu sëriñ bi bu ko gisee da leen a war a réprimander waaw da leen a war a réprimander te loolu lañ gisoon tamit xadiisu kaw kaw boobu bu ñëwee tuur ndox ci jàkk yonent ma lay saab bi saxaaba yi jógee nar koo pamti pamtee dana ne bàyyi leen ko la tudrimu alayhi bawla bu leen tagg sa wax ba mu pare mu ñëw ak expliquer ko ni mu demee parce que kii lay doo a ñëw waaw kii day door a ñëw kantaa ñi nga xam ne yàgg nañ ci daara gi yenn yi bu ñu ko defee yonent ma ne saa saa da doon gis mu mer gisoo Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ba mu fasee soxnaam fekk mu nekkoon ci mu doon gis mu nekk période de règle Seydina Omar ñëw waxu ko yonent ma ne saa dafa mer ne ko wax ko digal ko mu delloowaat ko waaw wax ko digal ko mu delloowaat ko waaw parce que <laughs> lu tax mu mer moom parce que Ibnu Umar fii la ne waaw waaw loolu lu mu war a xam la te ci daara ji la ne même bu dee ne moom loolu da ko rëccoon mais mooy ne ci boo ñëwee ci daara ji loolu noonu kenn du la jéggal yenn écart yàq ki jóge fële man ngeen a yem waa jii door a ñëw di intégrer daara ji it kooku mën nañ ko may yenn écart yi parce que day door a ñëw xamagul règle yi xam nga loolu. mooy xewet ci conférence moo xam ak conférence la moo xam ab gàmmu la moo xam ab cant la lu ñu man di def loo xam ne waxtaanu diine daf faa am bu dee ne waxtaankat bi wala sëriñ bi dafa gis ñi nga xam ne ñoom dañuy nekk ci daara ji ñoom ñoom yemuñoo ñi ñëw di conférence ñi ñëw fekk conférence ñi ci ëpp bu dee ñi ci ëpp duñu duñu ay sàkkukatu xam-xam occasionnellement la ñu dégg ñu ne lii mooy conférence bi lii mooy thème bi mu ne ah ñun de lool lool moom tem boobu oh, boobu moom am na solo xaara ñu dem ñooñu yemuñoo ñi nga xam ne dañoo nekk ci daara ji di jël bind waaw di topp téere yi di sëriñ bi di leen jàngal ñuy topp ay mbir ñooñu manuñoo yem ak ñi ci des boo gisee nag ci biir mbooloo mi sëriñ bi di waxtaan ci conférence bi gis ci mbooloo mi koo xam ne ci daara ji la ne di def lu dul noonu wala di waxtaan ak ay gaay kooku da leen di réprimander ne ko eh yow yow laay wax li ngay def xam nga ne lii jaaduwul waaw amoo droit te tamit xam nga li suñu boroom wax di jàng ñuy wax waxu suñu boroom ak yonent ma lay saa saam ngay wax sa sa kàddu ngay ngay ngay wax ci wet gi waaw kooku moom alors que bu dee ñeneen yi dañ koo def man nga ne euh, tànt bi euh, te loolu sax loolu normalement waa ji début bi la ko war a def buy tàmbali la war a leeral yenn règle yi ne nag bu waxtaan wi tàmbalee nag ay kobosanteeg waxtaan fii waxtaan fii waxaat fii paasante ay ay téléphone naan xoolal xoolal liñ ma yónni xoolal saa gaay di waxtaan yooyu manu fee am ñéppay noppi mooy yooyu ngay leeral ndax yaa ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl ba aayay jeex nga leeral loolu cadre mbir yi mais bu dee defoo ko mooy bu dee waa tànt bi ñoo ko def nga gis ne ñeemoo nga ne leen ah mbooloo mi mbir yi lii la nga leeral leen xam nga lan mais alors que ki nekk ci daara ji yàgg fi doo ko wax loolu danga ko naan yow yaa ko tey diw yow laay wax noppil wala nga jóg voilà mu leer naññ kon ñooñu bokkuñu traitement moo tax fii nga gis ñii ñu tere xam na moom laa wax jama jotaay bee weesu naa la mais ñoom kaw kaw yi du buñ nee saxaaba ñoom laa tas amoon na saa ah concerné woon ma ne leen concerné na leen mais dañ koo xamul waaw ci yii nii lañuy lañuy lañuy permettre lañuy considérer ngànt jàppe ñàkk xam ngànt waaw mooy kaw kaw yi ñàkk xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam suñu boroom dafa tere ñu koy laaj yenn laaj yi te ñoom nag surtout am na ci ñoo xam ne ñoom. mais kii xam nga ne kii moom bokk na ci ñi sëy naa anas naan ñu mel nii nag lañ bëggoon ñuy ñëw mooy nga xam ne dañuy am xel bu ñëwee di laaj laaj yu pertinent am solo bu ko defee laaj yu ama am solo ñu koy dégg dégg lu yonent bi alayhi salaatu salaam di wax voilà léegi nag nee na kon nag bañ newee noonu rek benn waay jóge ci kaw gi daal di ñëw fa qaala mu ne yaa muhammadu kon ñu ñu waxee noonu ndax xamul moo tax mu naan yaa muhammadu waaw loolu mën nañ ko ko permettre waaw te gisoo it saxaaba ba dóoroon juif ba tëbul tamit bu dee mu nga fa woon tëb juif du dóor waaye ndax juif ba it lan la waxoon yaa muhammad la waxoon saxaaba ubbi ko waaw daal di koy ubbi kay tël muy am lu muy wax saay <laughs> yonent bi salaam naan ko lalam la ko xanaa déggoo li wax way yaa Muhammadu fan mooy xamee xam na intention yahut bi ni <laughs> kii ji kàccoor dëgg lañu ñii ñoom seen wax lu nee nga ca gannaaw fii ci xaaral <laughs> mooy kii xam nañ ne kaw buy dóori ñëw ñu bàyyi ko mu ne yaa Muhammadu sallallahu alayhi wa ataaka ataana rasuluka fa za'ama lana annaka taz'umu anna allaha arsalak mu ne ko ataanaa dikkal nañu hein rasuuluka sa ndaw fa zaama mu ne fa zaama lana wax nañu ne annaka yow de tazamu yaa ne anna allaha këne buur yàlla arsalaka buur yàlla moo la yónni xam nga waxoon nañ la ci riwaay yële am na yoo xam ne dafa ñëw ne ayna ibnu abdil muttalib boobu commencé wul ayna gisoon nañ riwaay imaam al buxaari bi loolu la tàmbali woon dafa ñëw ne ayyukum muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana kan ci yéen mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa fii mu ne yaa muhammadu mooy bi mu ñëwee kon ngay gis ne fii daa mooy dam laajtee bañ wax ko am na ci neen riwaay dafa ne ayna ibnu abdul muttalib ana kan mooy doomi abdul muttalib fii hein ñu ne ko ah mooy kee mu ne muhammad ibnu abdul muttalibi ñu ne ko waaw moom la kay mu nga nele waaw mu nga nele léegi nag kon mu ne sa ndaw li xam nga zaama zaama lay tekki nee na ñaay waaw zaama loo wóorul mais fii mooy wóor na sa ndaw bi nga yónni moo fa zaama mooy nee na voilà sa ndaw bi ñu yónnee nee na de annaka ke yow tason yaane ann allaha ke ne buur yàlla arsalaka moo la yónnee waaw qaala yonent mi aleyhi salaatu salaam tontu ko ne ko sadaq ne ko wax na dëgg waaw xam nga lii bokk na ci liñ la waxoon ne bokk na liy dajji ne wax du l'an cinq mooy que ne yonent dalaa ki ñu yónnee zaama rasuluka waaw te loolu gisoon nañ ne mu ngi xew après sulhul Hudaybiya la commencé woon di yónnee ay nit ñuy wër di tasaare l'islam ñu ginoon a takkarnaase après fathu Makka ak yooyu voilà léegi nag mu ne ah yonent ma lay saar saam ne ko sadaq ne ko waaw kooku ma la yónnee de kooku nag moo xamuñu kan la waaw xam nga fii waxul ne dafa ñëw géléemam ba tekki lool gisoon nañ gis nañ ko ci riwaa imaamal Buxaari bi loolu la def daal tekki mbir mi këne moom dafa xam nga boobu day mel ni ci biir mais déedéet riwaa imaam Ibn Abbaas comme niñ koy gisee nekk ci al imaam Xaakim ak imaam ahmadu bnu hambala hambal rahmatullah alayhi ak imaam ibn ishaq te ñoom ñii ci imaam ibn ishaq la jaar dinañ ko gis léegi ci riwaay imaam ibn hisham bi bu imaam ibn ishaq léegi yeneen time alay sa saam ne ko kon de kooku wax na dëgg waaw ki ma yónni mu wax leen loolu ko ne buur man maa ne sama boroom moo ma yónni allah buur yàlla arsalaka moo ma yónni man moo la yónni lool nga lool la la wax mun waaw mun ne ko sadaqa wax na dëgg xaala mu ne ko fa man xalaqa sama mu ne yeneen time ale saab saab gisoon nañ ne dana ko woon dama lay laaj laaj yu tar ca riwaayu bële waaw mu ne ko fa man xalaqa sama ana kan moo bind asamaan qaala allah yeneen time ale saab saab ne ko allah qaala waa ji ne ko fa man xalaqa al arda kan moo bind suuf qaala mu ne ko allah buur yàlla yeneen time ale saab saab ne ko buur yàlla qaala fa man nasaba haadihi al jibaal wa ja'ala fiha ma ja'al ne ko kan moo samp montagne yi montagne yii nga Medina moom dëkk yi waa montagne yii nii kan moo leen samp comme ñoomin Uhud ñoom ñooñ mu def ci biir montagne yi li mu ci def qaala yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne ko allahu buur yàlla qaala léegi nag gis nga no dimaam wallahi aaqil dëgg la te moom la imaam mm, Seydina Omar di wax léegi comme niñ koy gisee ci beneen riwaay riwaay imaam Abu Hurayra bi radiyallahu anhu xoola mu def dafa def préambule ah buur yàllaa la yónni ne sa waa gi ki nga yónni ci ñun nee buur yàllaa la yónni mu ne ko waaw ku bind asamaan mu ne ko buur yàlla ku bind suuf mu ne ko buur yàlla ku samp doj yi montagne yi def ci li ci mu ne ko buur yàlla léegi nag mu ne xaal mu ne ko léegi nag mu boole kon ci di jaar ci ki nga xam ne moo bind ñett yi ma la laaj yépp dama lay laaj nga tontu ma te moom kese mu tax nga tontu ma ci li ma lay laaj kon mu ne ko fa billadi xalaqa as-samaa wa xalaqa al wa nasaba haadihi allahu arsalak kon nag ba nga ma tontoo ci yépp ne buur yàlla la kon nag ci moom moom lay jaar buur yàlla di la laaj maa ngi lay laaj di jaar ci ki nga xam ne xalaqa samaa moo bind asamaan wa xalaqa al arda mu bind suuf yi wa nasaba haadihi al jibaal mu mu mu mu mu taxawal daal di fiy samp montagnes yi ngay gis allahu arsalak est buur yàlla moo la yónni ah qaala naam waaw yeneen ma lay saar ne ko naam parce que naam mooy ne ah as-su'aalu mu'aadun ci jawaab bi mooy li usul yónne ñu wax mooy biñ koy laaj dane ko al ndax buur yàllaa la yónni mu ne ko kon naam lan lay tekki naam allahu arsalani waaw mooy tontu bi day delluwaat ci laaj ba waaw mooy naam kese mooy naam allahu arsalani waaw buur yàlla moo ma yónni léegi mu ne ko qaal mu ne an wa za'ama rasuluk anna fi yawmina wa laylatina qaala sadaqa mu yonent mi alayhi tontoo ci laaj bële mu ne ko nag ki nga ñu yónnee de ndaw li ñu yónnee zaama nee na anna alayna ka war na ci ñun xamsa salawaatin fi yawmina wa laylatina war na ci suñu kaw juróomi julli ci suñu jour yi ak suñu guddi yi mooy bu guddi ak bëccëg yi xaala yonent mi ne ko sadaqa mooy wax na dëgg waaw xaala mu ne ko fa billadi arsalaka allahu amaraka bi hada waaw mu ne ko maa ngi lay laaj ba léegi di jaar ci ki nga xamante ne nii moo la yónni allahu ndax buur yàlla amaraka moo la digal bi hada ci julli yooyu nga juróomi julli yooyu moo la ko digal qaala naam yonent ma lay saar saam ne waaw qaala mu continuer mu ne wa za'ama rasuluka anna alayna zakatan fi amwaalina qaala sadaqa mu ne ko sa ki ñu yónnee ba léegi ñëw fa doon ñu wax mbiru lislaam ci ñi nga yónnee mu ñëw moom teer ci ñun kooku de nee na war na ci ñun zakat muy ci génn suñu alal yi fii amwaalina lu ñuy comp di ko xomp ci suñu alal yi di ko génne ngir yàlla muy loo xam ne mooy setal suñu alal yi ala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko sadaq sama ndaw loolu wax na dëgg xaala fa billadi arsalaka allahu bi hada waaw mu ne ko nag maa ngi lay laaj ci buur yàlla moo male ba léegi mi nga xam ne moo la yónni allahu amaraka bi hada waaw est buur yàlla moo la digal loolu zakat moo la ko digal yonent ma lay saar saam ne ko na mu continuer mu ne ko wa za'ama rasuluka anna alayna sawma shahri ramadana fi sanatina qaala sadaqa war na ci ñun ñu weer ñu woor weeru koor ramadan muwaawu ramadan loolu day wane li ñu naan shahru ramadan kenn du ko wax loolu dañ koy wax waaw fii sanatina ci suñu at mi mooy at mu dañ cee war woor weeru loolu de la sa ndaw bi wax waaw loolu de la sa ndaw bi wax waaw loolu moom noonu la mu ne ko sadaq yonent ma la saa saa ne ko wax na dëgg qaala mu ne ko fa billadi arsalaka allahu amaraka bi hada mu ne ko maa ngi lay laaj di jaar ci ki nga xam ne moo la yónni ngir nga prendre ko témoin est-ce que buur yàlla moo la digal loolale muy ñu woor ci suñu at mu ne shahru ramadan ne ko qaala naam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waaw qaala mu ne wa za'ama rasuuluka anna alaynaa hajjal bayti man istataa'a ilayhi sabiilaa waaw mu ne te sa ndawlikat nee na ba léegi man mu ñoom nag <laughs> nee na hein <laughs> këne dafa war ci suñu kaw ñu aj néegab yàlla bi muy kaaba gi zaadaha allahu tashrifan wa takrima man istataa ilayhi sabila képp ku ko man benn yoon waaw ku ko man na ko def benn yoon minimum benn yoon mooy benn yoon bi mooy li nga xam ne mooy farata waaw benn yoon na ko def benn yoon qaala sadaq yonent ma lay saar-saam ne ko waaw wax na dëgg qaala thumma walla ginnaaw gi mu wane ginnaaw lii dañ doon wax ne mooy li imaam alxaafis doon wax naan wa ghafala al badru zarkashi waaw këne al badru zarkashi moom dafa mooy lii daf ko yëga di mooy eh, defu ci attention fa qaala innama lam yadhkur fi shari'ati ibrahim alayhi salaatu wassalaam imaam alxaafid tegoon ci wa ka annahu lam yuraaji' saxiixa muslim fadlan 'an ghayrihi al zarkashi al zarkashi rahmatullah alayhi moom dane xam nga riwaa imaam al boobu tudd fa aj comme ni ñu ko gisoon ci jotaay bi weesu moom nag mu ne boo gisee tudd fa aj mooy ne parce que ñoom dañ koo xamoon ci sharia Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam imaam al xaafis ne mais dafa mel ni moom gisul yërul révisé wul te xoolul saxiix imaam Muslim ah, waxuma la yeneen yi ci des yeneen téere yi nga xam ne comme musnad imaam Ahmad sunan imaam Abu Dawud an-Nasaa'i téere al Ibn Maaja ak ñooñu ak ad-Daarimi ak ñooñu ko solo. nga xamante ni tudd lañ fa aj waaw mooy comme bii la doon wax fii parce que moom nee na wa zaama rasuluka anna alayna xajjal bayti man istata ilayhi sabila waxoon nañ la lii bokk na ci liy dajji na cinquième année bi la ndax aj li gën a sori lu ñu ne fa lañ ko farataal mooy sixième année bi jamonoy sulxul xudaybiya waaw kon nag naka lay tudde aj jamono jooju cinquième année bi te nekk woon sax loo xam ne luñ farataal la waa jumhur sax dañu ne dara ak kenn na ko farataalul woon jamono jooju aj fin bi ay côté l'an neuf lañ ko farataal te ci la yónni Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu te am na sax ñu ne noonoo mooy jamono yooyu farata woon li taxoon manul woon a dem mooy lañ waxoon ne waa Quraysh seen àndaat yañ fa te seen nañ doon aje mushrikuuna yi di def yaramu neen ak ñeneen ñeeg ñooñu looloo taxoon ak shirk yañ fa doon def looloo taxoon moom demoon waaw mu yónnee suratu bara ak ngir ñu wax leen lu leer que ne nag à partir d'aujourd'hui manatu ngeen fi aj voilà kon mu ngi tudd na aj ah ci sahih imam muslim mu ne qaala summa walla ginnaaw gi mu wane gannaaw qaala bi mu demee yonent bi aleyhi salatu wasalaam moom mu ne mooy waa ji walladi ba'athaka bil haqq la azidu alayhinna wala anqusu minhunna mu wane ginnaaw moom dafa pare rek laaj li muy laaj affaire yi leer mu dem waaw gis nga tamit mooy li la tax a jóg boo ci boo ko doxee boo paree demal sa yoon waaw <laughs> waaw te dañ koo yónni comme niñ koy gise ci riwaay bi ñuy gis léegi bu imaam ibnu Isxaaq bu Seydina wa Mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu wa ardaa bam pare eh, summa walla moom looloo ko fii nii ah. new fii jàmm santeeg ay kii ak waaw après bon waaw waaye du ngeen ma ganeleem waaye du ngeen ma déedéet looloo ko fi indi bam pare la demaat jëlaat gëléemam teguwaat fan ilaa bani Sa'd ibn Bakr fële ca wàllu côté Taif ca Hawazin lay sànn waaw summa wallaa ginnaaw gi mu wan a gannaaw ñii nag mooy vraiment ñi diine jaral na leen lu nekk waa subhaanallah gis nga ak tirxaalu fi talabil ilmi waaw raxas mais gis nga Taayif fi mu ne hein Taayif la jóge ah côté Taayif Hawazin côté Taayif la ah te Taayif Makka la gën a jege mu jóge fa ba Medina ca ba diyaaru Saad bani Saad ah Saad ibn Bakr foofu la jóge ñëw laaj li muy laaj pare yeew dafa yeew jëlee ci bunt bi dugg laaj gis nga laaj mu ñu tontu ko mu génnaat dem yoonam lan la wax bi muy laata muy dem mu ne walladi ba'athaka bil haqq maa ngi lay waatal ci ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam gis nga yi ñoo wax duma ci yokk dara wala anqusu te duma ci wàññi minhunna ci ñoom fa qaala an-nabiyyu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne la in sadaqa la yadxulanna aljanna waaw la in sadaqa ah bu waxee dëgg de la yadxulanna aljanna dina dugg aljanna allahu akbar allahu akbar loolu mooy riwaayat imaamu muslim ibnul xajjaaj xoolal waa ji fa mu jóge ñëw ba foofu ngir ngir ngir leerlu mbiru diineem hein ñun est-ce que leerlu suñu mbiru diine jaral nañu jóge Pikine ba Colobane bari na ñu bari ci ñun lool jarul leen ko waaye waaye maa baax naan Pikine ba Colobane hein Pikine ñaari tali hein waaye ma ne taxawal zone B ca point euh, jàll tali bi jaar nee rek ngir laaj gars yi ñun ñu bari loolu jaraw leen waaw ah, waaw jaralu leen ko jaralu leen ko jaralu leen ko jógee yëmbal dem caaroy gaar laaj sa diine ñu bari jaralu leen ko yàlla tere waaw yàlla tere nag nga naan leen hein jóge leen Pikine dem Dakar ngir laaj seen diine duñu ko def duñu ko def waaye nag dinañ ko def ci yoo xam ne amul njariñ pour ñoom ñu jàpp na nag looloo leen di jariñ waaw <laughs> mooy man ni c'est que ñun ni ñu Iblis naxe ak ni ñu ni ñu foon ni ñu foowe ak tamit ñi nga xam ne ñoom lañ teg ne ñooy suñuy kilifa ni ñu ni ñu anesthésier suñu xel yi mais loolu moo yéeme laa ilaha illa mooy da gis pour un rien jaral nañu mobilisation générale ab sëriñ a ñëw wala dañuy dem seetib sëriñ mais ñépp ay mobiliser wu sol lañ gën a rafetle defaale ci seen poos yu alal yu baax tu baax walla sax ñu tubb ne keesu daayira ba ne dañuy dem ziyaare ko sëriñ diw te kat jàkka ji jege fii saabu buñ ne hayya ala salaa hayya ala falaa kenn du dem kenn du dem moo tax suñu sëriñ doon wax naan am na benn maamam boo xam ne loolu doon wax naan gaa yi fële ca Kébémer rahmatullahi alayhi naan da doon mer da doon mer da doon am lu ko naqari lool bu gisee gaa yi bu jàkka ji buñ noddee presque kenn du fi nekk mel ni fii kenn newu fi alors que gaa yi ci seen kër ah. nee da doon mer te gis nga leen nag buñ bu oto bi taxawoon kaar bi ñu ne dañuy dem xaw ma sant sëriñ diw wala ziyaare ji sëriñ diw ñu fees dell gaa yi def ay ay oto war ay njaga jaay mooy yu mel noonu rek ñun xam nañ ñu demee dem moo xam fu ñuy dem ci kër sëriñ si ne dañuy dem nga gis ñu ñoom ñéppay dem parce que lan sëriñ diw la ñuy seet mais buur yàlla moom jàkkaam ji muy woote wa annal masajida lillah nga xam ne mooy go suuf su gën ci kaw suuf ah bërëb yi gën ci kaw suuf mooy jàkkaam yi kenn du fa dem waaw hayya ala salaa yi gaa yi kenn du du du leen bougeroo sax du tax ñu bàyyi lañ doon def hein nee na mu doon wax naan ñii bu ruux yi dal rek yar yi dal mooy bu seen ruux yi génn seen tàqale ko seen yaram yi rek malaaka yi di leen dóori yar parce que gars yi xoolal rek bu moom bu yàlla wootee bu ñu wootee mbiru yàlla duñ ñëw ñu ne seen sëriñ mooy loolu day wane ne gars yi ngan dum barrière lañ am loolu moom non loolu mooy barrière yi gën a rëy rëy rëy moo tax bari na gars yu sonn foog ne vraiment ñu ngi ci dara wa yaxsabuuna annahum ala shay ndake newuñ ci dara waaw ñu foog ne ñu ngi ci dara ndeke newuñ ci dara man nag loolu boo ko toogee di xalaat vraiment sa xol bi mooy mooy mooy mooy mooy jooy deret waaw da bëgg jooy deret ba dam'i à la place des larmes parce que vraiment da gis ne ñii xoolal mbooloo yi ak ni ñuy ak li ñu nar a luubal seenu dund ci loo xam ne du dara fa kanamu yàlla waaw parce que li buuru yàlla sox li mu namm ci ñoom defuñu ci dara defuñu ci dara di ut ngërëmu nee nañ diw ak daa mais kantaa buur yàlla moom ngërëmam na toog nee na xaar ngërëmam na xaar quoi wal ayaadu billah ah ñu gëm loo leen am leen ngërëmu kii rek di ngeen am ngërëmu yàlla nan ngeen fi mën a bàyyi jàkkaay yàlla yi liggéey liggéey yàlla yi tere yàlla yi ngeen ba fi di toppi diw keneen jàpp ne kooku noonu après bu ngeen ko gërëm loo buur yàlla dina gërëm mais loolu man da ne loolu man da ne loolu mooy obstacle yi rëy surtout réew wolof yi moom loolu mooy les obstacles yi Omar radiyallahu anhu di tudd ci rima mais bii bokk na ci bi gën garaaw boo xam ne moo ñu dal ñun les Sénégal laa ilaha illa allah xoolul ñii dem leen jaral Dimaam ibn Sa'laba banu Sa'd la jóge ñëw ngir laaj lii mu pare mu jëlaat jëlee moom dem jeex na jeex na jeex na mu demaa te tamit dañ ciy jànge li imaam alxaakim di wax talabul uluwul isnaad waaw mooy sàkku li boroom xam-xamu xadiis yi da wax uluwul isnaad xam nga dafa am isnaad boo xam ne naazil hein isnaad boo xam dafa kawe bu naan uluwul isnaad mooy sanad boo xam ne nit ña fa nekk dañoo rétrécir mooy bariwuñu sa diggante ak yonent bi aleyhi salaatu ña fa nekk bariwuñ ci chaîne bi loolu lu muy gën tuuti affaire bi gën a kawe parce que mooy lan mooy sa diggante yonent bi aleyhi salaatu salaam bi day gën a ndax du bari ay nit te tamit day gën jege hein alors que bu wàcc bi mooy boobu day gudd xam nga ndax mu ne ndax parce que di ma moom dégg na mbir mi ci ki leen yonent ma lay saa saam yónnee moom kim naan wa za'ama rasuluka annaka tazumu anna allaha arsalak loolu dégg ko ci ci ki ko ki yonent ma lay saa saam yónnee woon si mais foofu da doon am intermédiaire ak kan ak ki nga xam ne mooy yonent bi alei satu am na ko doxoon diggante ak moom waaye bi ñëwee léegi intermédiaire boobu dafa dàq mooy mbir mi kon am na ko ci ñaari càllale benn bi mooy moom direct bu mu jëlee ci yonent bi alei salaam boobu mooy al-ulum bi gën a nag nazil la moo gën a wàcc mooy dafa am intermédiaire ñëw ginnaaw ba mu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di dégg ci mbir mi ci moom allahu akbar moom nag mbir mi dafa bëggoon mbir mi daa bëggoon tool tamit dañ ciy jàng leer lu wax waaw waaw ak tasabbutu waaw leer lu ay wax bam leer na ne jóge na ca source suba waaw mooy manoon naa toog këramaa ah. ne loolu daf ko bëggoon a ñëw dégg ci yonent bi aleyhi salaam lu leer ak vérifier est-ce que kële juumul wala nan la demee noonu loolu lépp tax mu daal ñëw daldi laaj laajam yi nga xam ne moom la laaj moom Seydina Dimaam ibn Sa'laba euh, radiyallahu anhu léegi euh, mooy mu des riwaaye imaam Ibn Isaaq bi wax nañ la moom la imaam Ahmad ibn Hanbal solo tamit ci càllaleen mu ngi jaar ci al imaam Muhammad ibn Ishaq ibn Yasa rahmatullahi alayhi ala al jami' ak ñoom al imaam Abu Dawud al as-Sijistani as-Sijistani rahmatullahi alayhi voilà ah. boobu xoolal buñ jëlee riwaaya bi nekk ci siiratu ibn Hisham raxmatullaahi alayhi mu ne qaala ibn Isxaaq mu ne imaam ibn Isxaaq nee na mooy bi muy tudd wufuud yi yi ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaamu comme ñu ko waxe woon ci jataay bi weesu mu ne wa ba'atha banu Sa'd ibn Bakr ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulun minhum yuqaalu lahu dimaamu ibnu Tha'laba mu ne wa ba'atha banu Sa'd ibn Bakr waa banu Sa'd ibn Bakr yónnee ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallama hein eh? rajulan minhum benn góor boo xam ne ci ñoom la bokk ci waa banu Sa'd ibn Bakr ah mu ne kooku yuqaalu lahu benn góor la bu ñu naan Dimaam ibnu Tha'laba muy Dimaam ibnu Tha'laba voilà léegi mu ne xam nga loolu la indi préambule léegi nag muy indi càllale mu ne xaa mu ne qaala ibnu isxaaq al imaam ibnu hisham al maafiriyu rahmatullah alayhi mu ne qaala ibnu isxaaq mu ne imaam ibnu isxaaq nee na ah ah imaam ibnu isxaaq fa xaddatani Muhammadu bnu al-Waliid bnu Nuwayfi' an Kurayb mawla Abdillahi bni Abbaas an ibni Abbaas radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum mu ne kon nettali na ma fa xaddatani Muhammadu bnu al-Waliid bnu Nuwayf